baada acuudu billahi min alsheytaani alrajim wama acjalaka can qawmika yaa muusa suñu boroom azza wajal di wax ci ñee juróom ñee juróom ñett fukkeelu laay bi ak ñett ñen nag ginnaaw bi nga xamante ne nii ci lañu gis nettali Firawna ak nañu ko labale mu ne wama ajalak ana kan mooy ak tamit la nga xam ne fa la yóbbu woon waa banu israil jox leen fa bu vous ca tuuri Sina fa nga xam ne ak tuuril aymani jaani ba lay man fa nga xam ne moo fi féete ca tuur al aymani fa ndejooru ka nga xam ne mooy Seydina Muusa léegi nag alayhi salaam wax leen lim leen wax defal leen ay xéewal ne lekk leen ci yi nga xam ne mooy yu tee yi nga xam ne moom laa leen wërsëgal te bu leen beew nag ndax képp ku ko def rek na xam ne samam sànj dina dal ci kawam te képp ku sañam sànj dal kooku mooy ki nga xamante ne mooy tob mooy daanu biir safara tab biir safara de ak li ci tegu woon mu ne wama ajalaka fii lañ war a jël mu ne wama ajalaka an qawmika ya comme que joxoon na leen rendez-vous comme li mu waxoon ci tuurul ay mani boobu nag ba rendez-vous ba di waaj a jot Seydina Musa léegi sopp gi nga xam ne ak li nga xam ne moom la xol bi doon tàkk ngir yàkkamti dada dajeeg boroomam tabaaraka wa taala loolu moo tax mu mujj far jiitu ñi nga xam ne ñooy waa banu Israël léegi nag est-ce que ñoom ñépp la woon mooy ñam àndaloon génnoon ak ñoom muccal leen ca Firawna est-ce que ñoom la àndaloon loolu ay wax la am na ci boroom xam-xam yi ñu ne ñoom la woon wala mbooloo la woon ci ñoom am ñu ne mooy soixante-dix yoo yële nga xam ne mooy juróom-ñaar fukk yoo yële alquran naan waxtaara Muusaa sab'iina rajulan li miiqaatina seydinaa Muusaa alayhi salaam tànnoon na juróom-ñaar fukki nit juróom-ñaar fukki góor muy 70 li miiqaatina ngir suñu rendez-vous bii am ñu ne ñooñu la woon léegi nag seydinaa Muusaa comme ni nga xam ne dafa yàkkamti woon dajewaat ak boroom dajeeg boroomam tabaaraka wa mu bàyyi leen fan ak bàyyi leen ak seydinaa Haarun alayhi salaam ngir nga xam ne moom mu bàyyi moom mu jiitu ji bi mu agsee nag daal di fag suñu boroom ne ko wama ajalaka moo ana lan moo la gaawloo daal di ñëwaan maw an qawmika ba nga jiitu say ñoñ daal bàyyi leen ca gannaaw yow nga jiitu yaa Muusa yow mii di Muusa alayhi salaam xaala mu ne leen hum ñoom ulaai ala yi ñoom ñu nga nële mooy ñu nga fële daal ala athari di topp samay jeexital mooy ne dama leen jiitu waaye léegi nga gis leen mooy léegi ñu accident wa ajiltu ilayka rabbi li tarda man nag borom bi boo gisee ma njëkkantu taal di teel agsi jiitu leen ci mbir mi mooy dama gaaw a ñëw ci yow njëkkante li daa ngir dab sa ngërëm ndax loolu moom xam gu mu xam ne mooy borom bi tabaraka wa taala lépp luy jëme ci borom bi mooy danga cee war di gaawtu waroo nekk koo xam ne da nga ciy yéex a ko tendeefal moo tax mu def loolu le xaala borom bi na ko nag nag fa inna ñun daqat fatannaa ma min ba'dika ne ko ñun nag borom bi tabaraka wa taala daal dina ñuy fitnaal daal dina ñuy teg ci fitna sa ñoon ña nga bàyyi ca gannaaw nim ba'dikas ba nga leen jiitoo fitnaal naa leen seen ginnaaw de wa adallahum te fitna googu mu nga jaar ci kan ka nga xam ne moo leen sànk ca moom la ko boroom bi jaarale muy as-Saamiri di ki nga xamante ni mooy as-Saamiri la tuddoon léegi Saamiri mii nag moom mooy kan kii nii boroom xam-xam ni dañoo wute ci moom am na ci ñoom ñoo xamante ne nii dañu ne benn moom bokkuloon ci waa banu Israaïl waaye dafa bokkoon ci ay nit ñoo xam ne ñoom aw nag nag yi lañ doon jaamu waaye nag dafa àndoon ak waa banu Israël ba ñu nekkee Égypte ma ànd ak ñoom léegi nag looloo tax moom ñoom ñu wax ne kooku la mooy bokkul woon ci ñoom am beneen wax boo xam ne ba léegi ci boroom xam-xam yi rahmatullah alayhim ñu ne sii saamiri yi ci ponkali bi waa banu Israël yi ci seen kilifa yi la bokkoon am beneen wax boo xam ne dañ ne déedéet ci mbokki Firawna yi la woon sauf que moom dafa tuuboon àndoon ak Seydina Muusa alayhi salaam loolu moo tax moom ba nga xam ne ci la ñuy jóge ca na mu leen di dàqi moom mu àndoon ak ñoom daal di ñëw nag loolu mooy wax yi walillahi alhamdu wal minna wallahu taala alam borom bi moo gën a xam ne loolu lépp lan moo ci nekk kon suñu borom daal yëgal ne ko ne fitna ko ko ma ko jaaral te moo leen sànk mooy as-Saamiri faraja Seydina Muusa bi ko borom bi waxee li alayhi salaam faraja mu dellu Muusa Seydina Muusa alayhi salaam ilaa qawmihi ci ay ñoñam fam leen bàyyi woon ghadbaana asifa nekk nag mu nga nekk koo xamante ne nii mu nga taruk mer waaye tar ak njàqare ci li nga xamante ne nii wax dëgg yàlla moo xew ci ginnaaw moo ñuy bokkaale boroom di tabaaraka wa te léegi mooy bi mu leen muccalee yàggul ci Firawna indi leen fii jox leen rendez-vous ngir jox leen ay xéewal gina yokk ay xéewal ci ñoom amul dara lu ñuy def mu jiitu leen far ñu koy mooy borom di di ko bokkaale loolu merloo ko mu nekk koo xam ne teg ko ci njàqare gu rëy rëy rëy xaala bi mu agsee ci ñoom mu ne leen yaa qawmi ee yéen samay ñoñ alam ya'idkum rabbukum wa'dan hasana waaye yéen xanaa seen boroom muy sama boroom bi seen boroom xanaa moom moom diggu leen woon wa'dan hasana digg boo xam ne bu baax la diggu dëggu boo xamante ne moom la leen waxoon ci tawraat waaye moom la waxoon ma wax leen ko ba ma jottali leen ko ngir ngeen ñëw ci rendez-vous bii bu ko defee bu ngeen ñëwee mu defal leen ay xéewal wan leen fi li nga xam ne kat lenn ci boroom xam-xam yi dañ ne ñoo ko doon laaj naan boo téere boo xam ne ne dinañ fa wax li nga xam ne mooy alxalaal ak xaraam yi daga nag yooyu yëpp mu gën a leer daal ci téere boo xam ne ci lañ koy tënk muy tawraat suñu boroom nag loolu la leen bëggoon a jox ak yooyu nga xam ne njàngale yu rëy yoo yële gaa yi nag jox leen rendez-vous fii moom mu dem jiitu leen gaa yi di bokkaale borom bi ci ginnaaw loolu moo tax mu ne ndax borom di daal du leen woon jox rendez-vous leen dig boo xam ne bu baax la te digub dëgg la de afatala aleykumul ahdu waa xanaa boog rendez bi mooy àpp bi boog moo gudd ci yéen ba tax waaye bi ngeen ngeen di bokkaale seen borom ci diggante bi am wala boog aratum wala yéen da ngeen a namm an yaxilla aleykum ghadabun min rabbikum wala boog da ngeen a namm boog yéen mooy mu rot seen kaw li nga xamante ni ghadabun am sànj min rabbikum mu tukkee ci seen boroom azza wa jalla fa axlaftum ba moo tax xanaa denn ci ñaar yi moo tax fa axlaftum ngeen daal di wute daal di trahir maw'id yi li nga xam ne mooy rendez-vous bi ma amoon li nga xam ne moom moom laa doxoon moom laa leen joxoon sama boroom a waxoon ñu jox ma jox leen ko ngir ñu daje foofalee léegi nag xaalu gaa yi nag daal di tontu mbooloom banu israil mooma leen ñu ne ko maa axlafnaa maw'idaka bi malkina ñu ko ñun nag ah Muusaa bul njëkkante mel ni dañ naan ko bul njëkkante suñu mbir de maa naa ñun de daal du ñuy wuute daal di naaka respecté maw'idaka rendez-vous bi nga xam ne moom nga ñu amaloon ak yow te ak sa boroom ba pare nga jiitu woon ñu ngir ñu fekk la fa ñun daal du ñu koy wuute bi malkina ci suñu coobare nekkul ne dañoo neex noonu rek ñu jekki daal moom moom moom moom kàkkandaaree siyamaa daal ne ñun demuñu déedéet walakin na waaye li am ba des daal mooy ñun mooy xummil naa dañ ñoo mooy aw zaaran yu diis yoo xamante ne nii min zinatil qawmi ci yi nga xamante ne nii mooy takkaayu ni nga xam ne mooy nit ñi lii nag boroom xam-xam yi rahmatullah alayhim dañ cee wute am ñu ne lii mooy alal ja nga xamante ne or ba nga xam ne moom lañ jële woon ca Firawna bam labee waaye loolu moom xaw naa desee dëgër wax jooju léegi nag am ñu ne déedéet mooy ñoom waa banu Israil alayhi salaatu wassalaam moom mii seen maam di Yaqub muy yahud yooyu la ba ñuy génn keroog ci Firawna di jóge Égypte di dem seen alal yépp seen oor yéeg seen takkaay yéeg yi ñu mënoon a yóbbu yépp dañ koo yóbbu léegi nag ña ko ci yoroon ci ñoom ñooñu ñoo doon nii moom lañ naan xummil naa aw zaraa dañ ñoo yenn yoo xam ne yu diis waaye lépp ay takkaay la ci wurus woor boo xamante ne bu gànjaru la de min ziinatil qawmi li nga xam ne moom la jigéen ñi suñu ñoñ ñi moom la ñuy taarloo góor ñeeg jigéen ñi yépp yi nga xamante ne nii daal moom la ñuy taarloo mooy seen takkaay yi rawatina jigéen ñi moom daal loo loolee mooy li nga xamante ne nii moom lañ yoroon nag léegi nag fa fa xadaf naaha bi nga xam ne nag mooy dañoo diisal affaire bi gars yi ñu ne léegi ni ñuy def daal or bi ni ñuy def nañ ko xóoyal daal ne ko ci safara si loolu lañ naan fa xadaf naaha ñu sànni or boobu yépp ngir mu xóoy daal ay takkaay la woon ay jaaroo ki lam ay ay ay lu nekk léegi nag ñu ne nañ ko xóoyal benn yoon bu ko defee mu nekk benn lumb bu rëy bu ko defee ñu téye ko bu ñu demee daal ku nekk li nga ci amoon xam nga garaam yi nga ci amoon ñu séddoo ko léegi nag bañ defee noonu nee na fa qadafnaha ñu sànni ko kon ca biir saafara sa fa kadhalika nag ba ñu ko defee alqa samiri bi ñu defee loolu mooy xóoyal mbir moomale muy takkaay yooyu ne nag al yi moom daal di ci sànni li nga xam ne mooy ngëbub suuf boo xamante ne nii loolu moom dina ko leeral mooy fan la jële nga ub suuf boobale <clears throat> moom saamir yi mii nee na nag ba mu sànnee ci xóoyi loolu nga xamante ne nii mooy bettex boobu mooy kii boobu or boobu ba ñu xóoyal fa axraj ba mu ci sànnee du li nga xam ne mooy mooy tibbum suuf ba rek fa rajo mu daal di génn lahum ca la nga xam ne mooy <coughs> mooy benn mooy or booba la ñu mu daal di génn ñeen leen mu génn ci nag ji aji ajlan benn yëkk woo xamante ne nii mooy yëkk woo xamante ne nii moo ci génn de jasadan am nag li nga xam ne mooy yaram lëhu xuwaar ba pare di yuuxu comme li nga xamante ne nii noonu la la nag yi di yuuxoo mooy noonu la mbir mi te oor la kat moo mooy moom da cee sànni li nga xam ne mooy dànqub bi rek ba mu ko sànnee ca saase mbir mi nekk loo xamante ne nii nekk mooy mu nekk loo xam ne nag woo xamante ne yëkk woo xamante ne nii deret boo ne taxaw ne di ba pare di def mooy di yuuxu comme ni nga xam ne noonu la nag yi yuuxoo ci ni nga xam ne noonu lay nag di yuuxoo fa xaalu léegi nag ñoom ñu ne hada é eh, mooy saamir yi daal di leen wax nag ñoom waa banu israil ak ñi nga xam ne ñoom ñoo bokkoon ak moom xalaat ñu wax gaañ ne leen hada gis ngeen yëkk wii nii nga xamante ne du gis ngeen li nga xam ne mooy suuf rek lañ ci sànni mu wax lii nag ilaahukum mooy seen yàlla mi nga xam ne moom ngeen war a jaamu de wa ilaahu muusa te mooy yàllaay muusa ji fanasiya léegi nag loolu nag bi nga xam ne noonu la kii mu ne moom moom saamir yi gaay ñu ne waaye muusa dafa fàtte quoi dafa fàtte ne yàllaam ji mooy lii moom moo tax mu dem di ko seet yi moo tax mu dem naan leen am na rendez-vous moom fële waaye ci dëgg-dëgg kii la ngir lan da koo wax xam na ne waxul dëgg waaye ngir tromper leen la moo tax mu ne moom Muusaa moom fanasiya dafa fàtte de ba dem di wu di seeti yàllaam jooj alors que mu ngi nii moom mii la suñu boroom ne loolu lool benn tekki la fanasiya est ce que lool ci mu Seydina Muusaa lay yàlla wala ci sa ci saamir yi mii nga xam ne mooy fàtte ne àpp bi nga xam ne moom la ko borom bi dig dig ko ñoom ñii ñëpp ba mu koy bokkaale waaye daal liñ la njëkk a wax loolu wax la tamit kene mooy naa Muusaa la mooy saamir moo leen ko wax